mbindeefu yàlla yépp moo ci gën a xam aviu imaamu Maalik xam na ko masala masala la koy décortiquer la ko mane la ko xam kañ la ko imaamu Maalik wax ak kan moo ci wute ñoom <laughs> <laughs> waaw waaw waaw eh, Abu Hatim ar mu ne kaana la ashab ibn Wahb moom moom taalibi imam Maalik bi Abdullah ibn Wahb al moom la dajeel mooy ci gënoon a màgg nag ci taalibey imaamu eh, Abdallah ibn Wahb yi kon asbax moomu ko màgg la ibn al-Faraj al-Maliki bokkoon ci ngiiru imaamu Maalik rahmatullah alayhi mooy sëriñu imaamul Buxaari bu siiw bi qaala mu ne axbarana ibn Wahb gis nga mu jëla ko ci sëriñam bi di ibnu Wahb ibn Abdallah ibnu Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri Abu Muhammad al-Misri rax ñoom ñaar ñëpp Misr lañ naan qaala mu ne axbaranaa Yunus mu jëlee ko ci Yunus di Yunus ibn Yazid ibn Abi an-Najjar al-Ayli moom itam Misr la ne woon ci kaw nii da ngay gis ne ñi waa Misr la an ibn Shihab mu jëlo ko ci Abdallah ibn man Abdallah Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab Abu Bakr az-Zuhri ma az-Zuhri mel na rahimahullah ma ibn Shihab an ibn Abi Salama moo ko jële Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhuma muy Abu Salama az-Zuhri al-Madani doomi sahaaba bu mag bi radiyallahu ta'ala anhu an Abi Sa'id mu jële ko ci Abi Sa'id di Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Shahid mooy doomu ki nga xam ne mooy see mooy mooy mooy martyr bi mooy Malik ibn Sinan ndax keroog lañ ko faat fi nga xam ne mooy Uhud di baayu Seydina Abu Sa'id nii Abu Sa'id nag turam moo doon Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Sa'laba ibn Ubayd ibn al Abjur Abjur boobu moo tuddoon Xudra moo tax ñu naan ko al-Xudri bokkoon ci waa euh, Medina ci waa Xasraj al-Khudri Abu Sa'id radiyallahu ta'ala anhu wa arda an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala ma ba'atha Allahu min nabiyyin wa la istakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatan bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alayhi bitanatun ta'muruhu bil sharri wa tahudduhu alayhi fal-ma'sum man asama Allahu ta'ala léegi nga ne ma lii mooy hadis bi ñu am waa léegi man li may laaj li may laaj mooy waa imam an-Nawawi kat dane an abi hurayrata waa léegi lii nii abu sa'id la mais ana abu hurayra ñu la imaamul buxaari yi ñu ko indee dafa ne bokk na ci li wax dane xadiis bii nii yoon bi ci kii la jaar te moom lii day mel ni day jengale bii moom moom sax moom moom moo gën a sax te ne ci Abu Sa'id la waaye imaamul buxaari yi saxalul lool kese ndax ñun defale ci al adabul mufrad tamit indi na ko luy wane ne ci Abu Hurayra la jaar te fii nii ci suuf loolu la wax mu ne xoolal mu ne kii bii nii mu indiwaat mu ne wa qaala al-Awzaa'i mu ne al imaam al-Awzaa'i faqihu Shaam wa Mu'aawiya ibn Sallaam en dafa am boroom xam-xam yi euh, ñi jëlee xadiis bi dañu wute ku mel ni ñoom Sulaymaan muy ibn Bilaal al-Qurashi eh, eh, eh, nekkoon fële Madinatul Munawwara Abu Muhammad moom da ko jële ci Yahya ibn Sa'id ibn Qays mooy al-Ansari sëriñ ñoom ñoom ndax ñoom mi xarit yu bokk imam Malik la ñoo woon Medina moom Yahya ibn Sa'id mu ne akhbarani ibn Shihab bi hada mooy ci mu jaar ci Seydina Abu Sa'id mu ne wa an ibn Abi Atiq wa Musa mu jële waat tamit ci ibn abi atiq di muhammad ibn abdillah ibn abi atiq sëtu saydna abu bakr muhammad ibn abdirahman ibn muhammad abi atiq ibn abi atiq mooy doon muhammad ibn abdirahman ibn abi bakr as-siddiq léegi radiyallahu ta'ala anil jami' wa musa muy musa ibn uqba ibn abi ayyash borom siira bi euh, abu muhammad al-madani léegi ñoom an ibn shihab ñu jëla ko ibn shihab mislahu lu mel nii gis nga ñii ñëpp mooy ci abu sa'id mu ne ko li daal Shu'ayb ibn dinar nag ibn abi hamza bokk muy shu'ayb ibn abi hamza dinar al-qurashi rahimahullah abu bishr mu ne moom nag dafa ani zuhri jële ko ci az-zuhri qaala mu ne haddathani abu salama an abi sa'id kon gis nga ñii ñépp ci kaw ñoo ko bokk qawluhu waxa léegi nag kanta al imam al awza'i abu abdirrahman abu amr bokk al awza'i bi abdirrahman ibn amr dëkkoon fële ci Beyrouth ci Dimashq muy al awza'i bu siiw bi mu ne wa Muawiya ibn Sallaam ak Muawiya ibn Sallaam ibn Abi Sallaam Mamtuur al al al al al al Habashi ah, al-Hims ash-Shaami ad-Dimashqi mu noon ñaar ñii nag ñoom ku ci nekk ah dane haddathani Zuhri imaamu Zuhri moo ma nettali mu Ibn Shihab mu ne haddathani Abu Salama an Abi Hurayra voilà <laughs> al-Awzaa'i ak Muawiya ibn Sallaam ñoom ñaar dañ ne ñoom ñoom si yoonu euh, même càllale bi la ci az-Zuhri la jaar mu jaar ci Abu Salama ñoom au lieu boobu Abu Salama ne moom ci euh, Abu Sa'id la ko jële mu ne an Abi Hurayrata an an-Nabi du ñoom ñaar kese mu ne wa qaala ibn Abi Husayn lii nag al-Imam al-Bukhari moo ko ci suuf bi mu indee càllale bi njëkk a mu ne wa qaala ibn Abi Husayn wa Sa'id ibn Ziyad an Abi Salama Sa'id nga gis ñeneen ñaar ñu tegu ci al-Awzaa'i ak ki nga xamante ne mooy Muawiya ibn Sallaam mu ne Ibn Abi al-Husayn ah, mu ne Abdallah Ibn Abdirrahmaan Ibn Abi Husayn Ibn al-Haaris Ibn Aamir Ibn Nawfal Ibn Abdi Manaaf al-Qurashi an-Nawfali moom rahimahullah moom dane ah wa wa Sa'iid ibn Ziyaad ak Sa'iid ibn Ziyaad al-Ansaari al-Madani rahmatullahi alayhima an abi salama ñoom ñaar ñëpp ñu jële ci abu salama ibn abdirahman ibn awf radiyallahu anil jami' an abi sa'id ñoom ñii dañoo ñëw delloo ànd ak ñële ci kaw ñi ne woon ci kaw mooy ñoom Shuayb ak <laughs> ñoom Sulaymaan di jaar ci Yaxya ah, bi nga xam ne mooy ibn Sa'id ah, al al ansaar yi ah, ñooñ ñu ñë moom mu ñoom ñii ñu de ànd ak ñële ci càllale boobu ne ñoom yi Abu Sa'id la ko Abu Salama jële léegi xoolal xam nga ñaari saxaaba la wax mais am na ñetteelu saxaaba waaw moo tax fi An-Nawawi fii manoon na ne wa an abi Sa'id wa abi Hurayrata wa abi Ayyub <laughs> waaw ndax Imaam Al-Bukhari mu ne wa qaala Ubaydullah mu ne kanta Ubaydullah Abi Ja'far ah, Yasaar al-Qurashi al-Misri muy Abu Bakr al-Faqih ah, moom nekkoon mawlaa ci waa banu kinaana wala euh, euh, banu umayya moom leneen la ko wax dana haddathana haddathani nettal na Safwaanu muy Safwaan ibn Sulaym al-Madani mu ne moom moo ma nettali waaw moom Safwaan mu ne an Abi Salama boobu jaarul ci Zuhri yoon bi mu jëli moom ci Abu Salama ibn Abdirrahman mu ne an Abi Ayyub Abu Salama jëli ko ci Abu Ayyub di Xaalid ibn Zayd ibn Kulayb ibn Sa'laba al-Xazraji mi nga xam ne yonent bi ay saa saa ba mu ñëwee Medina këram la daloon waaw léegi wa qaala ab Sayyidina Abu Ayyub ne sami'tu an-Nabiyya sallallahu mu wax xadiis bi <laughs> kon gis nga xadiis bi daa nekk boo seetloo ñetti saxaaba ci la jaar waaw waaw moo tax Eh, eh, eh, ñenn ñi ne waaye hadis bi daal leen la daa am ñetti yoon waaw benn hadis la mais daa jaar ci ñetti saxaaba yoo xamante ne nii ñoom ñoo ko solo quoi waaw loolu moo tax al al al Kirmaani ne mbir mi daal lenn la ko quoi waaw gis nga mbir mi mooy lii imaamul Buxaari tudd nii mooy anna al hadiisa marfuu'un min riwaayati salaasati anfusin min as-saxaaba waaw hadis <laughs> bi daal lañ koo solo ci ñetti bakkan. ñetti nit ci saxaaba yi radiyallahu anhum voilà kon nag euh, euh, euh, mooy loolu da ngay gis ne loolu la léegi nag sauf que am na yoon dañ ne benn xadis la sauf que duñoo wute ana kan ci saxaaba yi lañ ko jëlee waaw parce que bu dee saxaaba bu nekk mooy ku nekk ab xadisam la muy ñetti xadis voilà mais maanaa bi li muy wax benn la am ñu ne benn xadis bi la sauf que boroom xam-xam yi ñi ko jëlee ci ban saxaaba ñoom ñoo wute waaw am ñoo xamante ni dañoo. dañoo dëgëral ne non non non bi lenn la Seydina Abu Sa'id la ko wax waaw am ñenn ñu ne non non non Seydina Abu Hurayra la wala Seydina Abu Sa'id waaw loolu kese la kanta Safwan moom Ibn Sulayh moom dafa dafa dogu ne Seydina Abu Ayyub la waaw kon nag mooy daal mbir mi lenn la mooy mbir mi da gis ne ci ñetti saxaaba yoo xamante ne nii ñoom lañ ko jële wallahu taala alam Seyd euh, euh, euh, Imaamul Bukhari nag du ne daa jàpp ne bii ca février parce que indi na yeneen indi na leeral na affaire bii te wax nañ la sànq ci al adabul mufrad daal dinay eh, solo foofee loo xamante ne que ne jaar na ci Seydina Abu Hurayra tamit comme ni ñu ko leeralee fii eh, mu jaar foofu ci yoonu Abdul Malik ibn Umayr mu jële ko an Abi Salama mu daal di koy indi jële ko ci Seydina wa Mawlana Abu Hurayra gis nañ Safwan moom moom dane an abi Xaalid ibn Zayd al-Ansaari radiyallahu ta'ala anil jamii kon biñ paree li nga xamante ne ni mooy bu njëkk bi voilà loolu mooy euh, euh, njàngat bu njëkk bi léegi nag deuxième njàngat mooy waaw <coughs> léegi euh, lii nii xadiis bi ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi ñu ne lëkkaale bi leer na mooy yonent way sa sam dane amul yonent bu yàlla yónni lu dul ne borom bi dina def wala njiit bu mu def ku nekk jiit toogal fa ka la jiitu woon wala nekk fa place ku la jiitu woon waaw ndax réew yëpp même bu ñu naan en France en république troisième république mais troisième république le premier président de la alhamdulillah de la troisième république mais avant moom deuxième république amoon na première république amoon na première république buur yi ana buur yi ana ñoom Napoléon ak ñaan ñoo ak ñi nga xam ne sax mooy ñoom Louis quatorze ak yooyu mooy te ñooñu mooy noonu la yow réew moo nekk am na ku la fa jiitu woon léegi nag mu ne loolu commencé ñu gën a màgg mu yonent yàlla ñu saa saam lu dul ne borom bi dina la defal ñaari àndandoo ñaar ñoo xam ne ñoo lay jege waaw ñenn ñoo xam ne dañuy baax bi ta'matan eh, ta'muruhu bil ma'ruf wa tahuddu alayhi waaw ñoo xam ne ñoo lay digal lu baax ba pare di la ci pousser waaw bitaana googu mooy adduxalaa imaamul Buxaari bi muy i dane baabu bitaanatul imaam wa ahli mashurati al bitaana adduxalaa voilà buntu bitaanatul imam mooy les conseils les proches de l'imam les intimes de imam bi nag du imaamu jàkk imaamu jiit voilà wa ahlu mashurati ak ñi nga xam ne ñoom lay collaborer ñoom lay waxtaanal ci mbir yi mu ne al bitaan adduxalaa mooy ñi nga xam ne dañuy mën a dugg ci eh, nit ci nekk ses intime mën a dugg ci moom jamono yi nga xam ne lay wéet mooy ñoom dañuy mën a am carte blanche mën a ne wéet ak moom foo xam ne ñeneen ñi mënuñu ko ba pare di ko jox seeni sotti seeni xalaat di ko xal euh, utal tamit di ko yegge yenn information yoo xam ne ci réew mi yooyu nga xam ne moom xamu ko wala boog jotewu ko waaw git gi ko ci gina leerlu ñooñ ñooy ñooñ ñooy ab du xalaat ñooy al bitaana waxoon nañ la nag te ne euh, loolu day nekk euh, bitaana mën na nekk benn nit mën a nekk benn ji benn góor benn jigéen mën a nekk ñu bari voilà léegi nag kon nag mu ngi noonee léegi euh, euh, euh, fii lëkkaaleem mooy comme que noonu am na léegi nag yow boo bëggee kii mooy da ngay nekk koo xam ne da ngay def istixaara booy tànn ndax loolu la ñu yonent bay saa saam jàngal comme naa Jaabir li mu wax ne yonent bay saa saam dañu doon jàngal istixaara comme ni nga xam ne noonu la ñu doon leen ñu doon jàngal suurata min al-Qur'aan waaw. parce que dañ lay da ngay tànn boo fi naree jàpp ne yow sa sa xelum bopp doy na mooy yow xamoo waaw liñ la doon wax sànq mooy il faut nga delloo mbir yi sa boroom tabaraka wa def ñaan te tamit boo paree nag fa ida ah, azamta fa tawakkal waaw ci sa boroom waaw waaw mais nga xool ku nekk ak ragal yàlla ak compétence am xafizun alim bi ñëwaat nga fexe jël ku mel noonee def ko mu nekk sa waaw léegi nag ah nul n'est infaillible man ngaa def li ngay def borom bi nattu la ci ñenn ñoo xamante ne nii seen biti de noonu la ñu wane loolu lañu la wan waaye nag yàllaa xam ni ci biir képp nag ku def loolu yàlla dina la tànnal li gën moo tax yeneen tubaab yi saa saa ne wax ci suuf wal ma'sum man asama allah ci yeneen riwaaya man asamahu allah waaw ki nga xam ne daal moo mucc ba mën a tiire li nga xam ne mooy li gën ci bitaana yi nga xam ne mooy ñu baax te mu moytu yu yées yi même bu dee jege nañ ko kooku ki ko man mooy ki nga xam ne yàlla moom la muccal te yonent yàlla bi saa salaam nga ne eh attends parce que yonent yàlla bi saa salaam dañ doon am ñaari yi loolu waaw yonent waaye saa salaam yi doon ñëw ñëw di ko wax ay mbir ah <laughs> ah Abdallah ibn Ubay doon loolu xalaatal yonent waaye saa salaam. te pourtant mooy rasul munaafiqiin al al al mooy munaafiqiin bu mooy munaafiq al kabir waaw <laughs> waaw moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu doon wax euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aayatul xijaab laata muy wàcc muy aaya bi wax muuru leen ci suuratul ahzaab doon wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tee ngaa muur sa soxna yi tee nga leen digal ñu ñu ut xijaab parce que yow. yadxulu fii ka fii fii fii fii baytika wala fii fii hinna al barru wal fajir parce que day dugg ci ñoom ci yow ku baax dina fi dugg waaye ku bon dafiy dugg waaw kon nag yonent may saa salaam ne yonent may saa salaam digalu borom bi la doon xaar ba ni borom bi tabaaraka wa taala di wàcce aayatul xijaab aaya muuru kon loolu lan moo tax Seydina Omar wax lool kon mooy loolu la mais sauf que yonent may saa salaam ñu bon ñooñu du ñu am effet ci moom loolu moo tax. loolu moo tax euh, mu ne almaasuumu man asama allah te ñooñu yonent yi alayhi salaam ñoo ci njëkk waaw almaasuum ki nga xam ne mooy maasuum te ñoom ñii ñooy maasuumuuna dëgg-dëgg waaw ñoom borom bi dalee nag a préserver leen lépp loo xamante ne nii bàkkaar la loo xam ne lu baaxul la waaw na ñoo xamante ne ñoo leen di influencer ci lu baaxul loolu manula nekk dafa jomb ci ñoom alayhimu salaatu wassalaam kon waaye képp koo xamante ne tegu nga ci seen boroom bi insha allah def yi ñu la wax jëfandikoo yi nga xam ne moom la la alxuraan ak sunna digal nga nekk ngi jëfandikoo yooyu boroom bi dina la préserver ci ay ñi nga xam ne ñooy conseil yu bon waaw allahu akbar allahu akbar waaw <laughs> allahu akbar léegi am na loolu benn wax la ne conseillers yi am na ñoo xam ne ci boroom xam-xam yi dañu ne euh, euh, euh, fii nii bon bi paana yi liñ ci jublu bu dee ci xaqu yonent bi alayhi salaatu salaam mooy malaaka bi ak shaytaane bi waaw xam nga yonent bi alayhi salaatu salaam dane borom bi amul kenn ku yàlla bind lu dul am na xarin waaw mooy lëkkaale àndandoo boo xam ne àndandoo bu baaxul la ñu ne ko ba ci yow yonent bi alayhi mu ne waaw waaye yàlla dimbali na ma ci moom mu daal di tuub waaw kon kooku mooy ba léegi day jëwaat ci li ñu waxoon même bu dee conseiller nit ñi kene mooy al masuumu man asamahu almaasuumu man asamahu llahu almaasuumu man asamahu llah mooy borom bi moo leen ñoŋal ci ñooñu di am ci ñoom benn boo xam seytaane bi wala nit ñi di am benn influence ci ñoom waaw léegi nag am na ci yenn riwaaya yoo xamante ne nii eh, danañ eh, eh, léegi balaa ñu ñëw foofu mu am ñeneen ñu ne en bitaane yi bu dee ci même tamit ci ñeneen yi day nekk mën na nekk ñi nga xamante ni mooy ndax nit ku nekk tamit lool la dafa am malaaka yi malaaka bi day am lamma yu muy def ci yow waaw di la influ di di di di di insuffler ëpp ci sa xol bi lu baax looloo tax nit ki di sawar di def lu baax di mën a jeng jëm ci lu baax waaye seytaane bi tamit di am ay ay ay picc yu muy def waaw waaw al waswasul nga xamante ne moom day am tamit yu muy def moom ci xolu nit ki léegi nag bu dee loolu la mooy almaasuumu léegi nag kan la ci kan la nit kiy jéngi jëm mooy ci yàlla préserver seytaane mooy mucc sinon inna shaytaana la yajri min ibn aadama majra la yonent bay saa saa bokk seytaane day daw ci doomu aadama bi dawukaayu fi nga xam ne moom la deret di jaar wala nit deret di dawe ci moom waaw kon nag ci mucc mooy ci yàlla muccal waaw bitaanatu suu la boo xamante ne yaay toog fii mu naan la ah saay xanaa yëgoo ne tëgg am na waaw xanaa xamoo ne eh, tànn biir am na xanaa xamoo ne dansin bi tay di way tëgg sa waay ah wala nga toog waaw les pulsions dangereuses toog naan la bon sa waay da ngaa ñàkk te fee boo fa demee jël kenn du la soupçonné te kenn nekku fa demal jël oh nga faj say soxla loolu dara newu ci waaw loolu seytaane bi moo koy def waaw ak yi nga xamante ne ay xawaatir yu yées yu ñëw ci sa xel bi loolu nag mooy am ñu ne loolu la waaw bu baax bi nag mooy boo toogee waaw ah waaye téemaa bi am lu laan la jëlal alquran bi nga jàng quelque aaya waaw defal ay astaghfirullah nangam ak nangam am ñu wax loolu ne bitaana yi tamit loolu la mais wax ji mooy loolu lépp da ciy dugg waaw waaw am ñu ne mooy an nafsul ammaara bi suu ak an nafsul lawaama waaw bitaana yii nii ñooy an nafsul lawaama bu baax bi mooy bi nga xam ne dalay lay yedd waaw laa uqsimu bi yawmil qiyaama wala uqsimu bin nafsil lawaama kon an nafsu laa uqsimu bi yawmil qiyaama wala uqsimu bin nafsil lawaama bakkan boobu nga xam ne mooy yedd borom am ñu ne boobu mooy bu baax bi mooy bitaanatu xayr bu dee nag bi nga xamante ni mooy suu mooy bakkan an nafsul ammaara bi suu wa inna an nafsa la ammaaratun bi suu voilà le naa Yuusuf fële doon wax ci saaram ba bakkan dëgg dëgg digga laa koonu lu ñaaw la am ñu ne yooyee la nag waaw loolu mooy mbir mi waaw kon loolu la waaye dañ naan yooyu yëpp comme nal imaam al-Hafiz Ibn Hajar ñu koy tudd na yooyu yëpp da ciy duggaale waaw yooyu yëpp da ciy duggaale voilà kon nag mu ngi noonee bu dee yonent ak koo xamante ne alayhi salaatu salaam dafa tegu ci njàngaleem ab yonent waaw lépp lu muy def mu ci suuraale yàlla laata mu ciy dugg ak ba mu ci duggee lépp kooku borom bi dina ko préserver dina ko ñoŋal xalaat yi ñi nga xam ne ñooy àndandoo conseil yu ñaaw yi yi nga xam ne moom lañ koy wax waaw ak tamit di ko ci xërtal ngir mu def ko te bu ko defee du baax du ci am ngërëmu yàlla te mën na cee am am sànjam wala mën na cee yàq lu bari tamit teg kooku yàlla da koy aar da koy ñoŋal da koy préserver waaw kon nag te loolu nit ki nan la koy defee est ce que rek naan non mooy moom mooy def ak taxar li liñ waxoon waaw ñaan yàlla ut ndimbal ci yàlla ndax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong de yàlla la ñuy jaam waaye ci yow dong la ñuy sàkkoo ndimbal ñaan borom bi daal di koy dimbali ba lii nga xam ne mooy mission bii ñu ko jox borom bi jàppale ko ci ba nga ba mu doxale ko ni nga xam ne noonu la ko yàlla gërëme pas moom ni mu ko yaakaare sax ak peuple bi wala ñi mu jiite ak na ko dénk fonction boobu nañ ko yaakaare waaye ni ko yàlla gërëme moo ko bu ko defee insha allahu taala borom bi dina ko digga dina ko jàppale te loolu bokk na ci li ciy jàppale nit ki mooy lëkkaale bunt yiñ jóge mooy ba muy falu mu bañ a nekk koo xamante ni da doon nekk di xër ci laaj nguur ndax bu ci xëroon ba agsi gis moo tax mu ne woon ca xadiis gis nga version ba ñu gisoon mu naan euh, jël saxab saxamaa yooyee daal di daal di leen teg seen wet waaw ki nga xamante ne nii daa ñëw ñu naan amul dara woon def mu jël ay gaa yoo xamante ne man talaba al qadaa wasta'ana alayhi bi saxamaa wukila ila nafsi li ko ciy jàppale mooy ba muy jël euh, poste boobee wala nguur boobee wala fonction bee mu bañoon a nekk koo xam ne di ciy xëroon waaw parce que bu dee ne dafa ta laajoon mbir moomee moo xam juge bu mag bi moo président wala juge wala fonction boo xam ne cegee trop lool waaw ba pare sukkandikoo ci ñi nga xam ne dañoo xër ci yëfu àddina waaw mooy xurana usuu yi bu boobaa wuti la ila nafsi dañ koy bàyyi boppam kooku du réussir kooku du réussir difficilement du réussir day échec parce que yàlla génne na ay mbiram ci loxoom waaye man ukriya alayhi ki ko jël nga xam ne te lool mooy darura bi ci la ifriha bi mooy darura du rek nit a la forcé wala boog nit koo xam ne bàyyama ne woon buur mu génn àddina moom moo ci tegu kooku mooy nekk lu mu tànn parce que kenn wax ko woon ne yow sa baay yaa koy jëkka moo lay jëkka faatu ah ñaata ay ay roi la seeni doom yi ñu bari njëkk leen faatu wala seen frère yi nga xam ne dañ naan ñoom ñooy prince héritier bi mais prince héritier bi gaañu alors que le roi kooku borom bi anzalallahu lahu malakan yusaddidu borom bi da koy wàcceel li nga xamante ne nii mooy ab malaaka boo xamante ne nii moo koy dëgëral waaw di ko dëgëral di teg gi ñuy def mu nekk qawlan sadida ak fi'lan sadida jëf joo xam ne day jub fàcc ànd ak alquran ànd ak sunna waaw borom bi da ko ciy jàppale waaw mu ngi noonu wala mu nekk koo xam ne li parce que bu ko jëlul taymaa yi ñu waxoon crocodile jësit yu mag yi génn nañ seen gémmiñ yi ak seen bëñ yi di xaar ngir xam réew mi moom bu boobaa moom bu nekkee ahl façon boobu noonu le fait que day laaj loolu ukriha yi amul droit naan sama yoon new ci léegi il vont voir ils vont ñu ñu def lu leen neex déedéet loolu amu ci droit kon nag mu ngi doonee waaw loolu da ko ciy jàppale ci mu am bitaana yu baax mooy ba mu doon ut mbir mi est ce que di ciy xëroonam déet parce bu ci xëree ñu xër ni moom ñoo koy nga xam ne seen affaire yépp mooy li nga xamante ne nii mooy luy doxal seen affaire mais pas luy doxal réew mi mais même bu dee ne loolu lañ koy mubbale waaw parce que man ñëw lépp lu naan voilà on est intègre voilà ñun on fait que voilà on a on a rien à se repro à nous reprocher wax nangam ak nangam façon waxi caaxaan yooyu nga xam ne kuy wax loolu seetal ca gannaaw boo mayewul mooy am na lu ah boo xëccee eh, xam nga ne quand c'est flou y un loup mooy mbir ya waliyaadu billah kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala